muttaqiin sayyidina wa nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'iina amma ba'd fa yaqulu al-imaam al-haafiz abu zakariyaa yahyaa ibnu sharafin an-nawawi ad-dimashqi ash-shaafi'i rahimahu allahu ta'aala fi kitaabihi riyaadu as-saalihiin min kalaami sayyidil mursaliin alayhi wa alayhim afdalu salaati wa salaam. fil baabi saani wal arba'iin ba'dal mi'a. baabu istihbaabi tashmiitil aatisi idaa hamida Allaha ta'aalaa wa karaahati tashmiitihi idaa lam yahmadillaha ta'aalaa. wa bayaani aadaabi tashmiiti wal utaasi wat tasaa'ub. kon ginnaaw bi ñu jeexalee ci suñu jotaay bii ñu génn chapitre cent quarante et doon leeral ne lii sunna bu ñu laajee kii laaj digal ne ko yaay kan mu ne man euh, waxturam wala dàkkantal boo xam ne lañ ko xamee wala yu mel noonu te ñuy sib gu ñu sib mu laaj digal ñu ne ko yaay kan mu naan man xadis biñ ci mujj woon a gis moo doon xadis numéro mu ne woon wa an jabirin radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala ataytu an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam fa daqaqtu al-baaba fa qaala man haadha fa qultu ana banim jeexawoon walillahi alhamdu wal minna tey ñu war a gis chapitre bii ba léegi ci kitaabu salaam waaye di wax loo xam ne dafa lëkkaloo ak eh, yéene nit ci jàmm ginnaaw bi ñu gisee li jëmoon ci ki yëglu léegi nag mu ñëw ci beneen mbir mu ne baabu istihbaabi tashmiitil aatisi muy chapitre cent quarante deux téeméer ak ñeent fukk ak ñaar mu ne baabu buntu istihbaabi sopp tashmiitil aatisi mooy ki tëssooli ki éternué wu bu waxee ida hamida allaha taala bu ne alhamdulillah tashmid mooy nga ne ko yarhamuka allah voilà ñaanal ko yàlla dëgëral ko ñaanal ko yàlla gindi ko ñaanal ko yàlla gin ko taxawal waaw te lépp luy lor bu sori ko waaye mooy ida hamida allaha taala ndeem sant na yàlla mi nga xam ne moo kaweta ak kaweem jógawut ceeg yéeg waaye wa karaahati bunt bi day leelal sib guñu sib tashmitihi ngay wax waa ji yarhamukallah di ko ñaanal loolee idaa lam yahmadillah ta'ala bu dee ne waa ji daa tissooli ba pare neewul alhamdulillah loolu dañoo sib nga naan ko nga koy wax naan ko yarhamukallah déedéet déedéet bàyyi ko waxul dara wa bayaani ak leeral aadaabi tashmit ak tegginu nan lañuy ñuy waxe nit ki yarhamukallah wal utaas waaye ki nga xam ne dafa tissooli lan mooy teggin yi nga xam ne loolu la war a làmboo wattasaa ubbi waaye ak bàyyi maa muy ëbbali waaw alhamdulillah waaw lan mooy ay tegginam yii nii yëpp mu ne bunt bi loolu laay leeral ah wax dëgg yàlla <laughs> way gis nga li jëm ci wàllu tashmiit al-aatisi masala yooyu yëpp masala yi jëm yooyu yëpp yëpp lañ gisoon sans benn en tout cas li gën a siiw lépp lu ci borom xam-xam yi traité te moom la Imaam Nawawi di indi fi yooyu yëpp waxoon na ah way ma ne la waaw chapitre vingt-sept baabu ta'zim hurumatil muslimin wa bayani huquqihim wa shafaqati alayhim wa rahmatihim hadith deux cent trente-huit hadith bu rëy la woon moom laa na hadith yu mel nii dañu gudd ko wax gàtt nañu lii waaye dañoo gudd ay njariñ yi ci nekk ak njàngal yi ci nekk te foofu dañ ko taxawoon ci jaatal moo doon xadiis numéro deux cent trente-huit mu ne woon wa an abi hurayrata radiyallahu ta'ala anhu anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaala haqqul muslimi ala al-muslimi khams raddu as-salaam wa iyaadatu al-mariid wa ittibaa'u al-janaa'iz wa ijaabatu ad-da'wa wa tashmiitul aatis wa tashmiitul aatis moom lañ mujj woon a gis boo demee foofee moom lañ mujj woon a yaatal waaw muy tashmiitul aatis waaw taxoon nañ ci bu baax gisoon masala yi ak est-ce que moom farata la wala du farata wuute bi ci amoon loolu lépp walillahi alhamdu wal minna ci chapitre onze ci tome yi tome onze boo fa demee di nga ko fa fekkaat ci archive mooy onze Riyadou Salihine numéro onze bi waaw fi nga xamante ne mooy numéro 34 foofu de tombé 388 hadis numéro 238 boo demee foofu ba 300 388 ba 389 moom lañ defoon ëppoon jëloon nañu lu ëpp waxtu ci wax ci wàllu. masala yooyu leeraloon nañ ko foofu kon nag moo tax ci yaatal fii nii comme li ñu waxoon rek bi nga xam ne ci wàllu nuyoo tamit ci xadis boobu lañ gise woon masala yu bari ci wàllu nuyoo naka noonu noonu la ñuy def fii mooy du ñu ci yàgg lu bari ci masa ili yenn yi nga xam ne gisoon nañ ko yu bari dañ naan loolu gisoon nañ ko jarul ñu ciy jaarat amaana nag bu laajee fàttali wala ñu gis ne jar na fàttali ñu fàttali waaye euh, nañ jàpp ne règle générale bi mooy liñ ci waxoon jarul koy waxal waaw par exemple tashmitul aafisi euh, euh, euh, lan mooy mooy définition bi tashmit fan lan lan lan lañ ko takke ci kàllaamaay arab ak lan lay tekki yooyu yépp waxoon nañu ko moo tax duñ ci taxawaat fii parce que di wax loo xamante ne gisoon nañu ko il suffit nga dellu fi ma la junj léegi fekkaat ko fa ñu koy waxaat te téere bi des na loolu foog naa li gën a mat li gën a kii daal mooy la ñu jotoon a gis ñu bàyyi noonu kon imaam noonu la tudde buntu bi rahimahullah buntu bi nag indiwu fay aayat ubbeeku comme ni nga xam ne noonu la daa def ci léeg-léeg waaye ci bunt yi ñu mujj nekk gis nga bari na yoo xam ne defu ko mu ngi ko commencé hadith numéro 778 jeexale ko hadith 884 kon ñaata nga am fay hmm? Hmm? sept hadith 878 ba 884 mu tàmbalee ko hadith Seyna Abu Hurayra bi nga xam ne moom la ñuy gis nii kon hadith numéro 878 mu ne an Abi Hurayrata radiyallahu ta'ala anhu an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu qala inna allaha yuhibbu al-'utasa wa yakrahu at-tathawub fa ida atasa ahadukum wa hamida allah kana haqqan ala kulli muslimin sami'ahu an yaqula lahu yarhamuka allah wa amma at-tatha'ubu fa innama huwa min ash-shaytan fa ida tatha'aba ahadukum falyaruddahu ma istata'a fa inna ahadakum ida tatha'aba dahika minhu ash-shaytan rawahu albuxariyu rahimahu allahu taala kon alimamu alhafidu annawawiyu rahimahu allahu taala loon di premier hadis ci buntu bi ah. mu ne wa an abi mu ne an abi hurayrata waaw mu ne ñu ngi jële ci saydna abu hurayra radiyallahu anhu an innabi muy jële ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala nee na inna allaha gis nga borom bi ta'ala mi kawite yéegul yuhibbul utaas dafa bëgg ah, li nga xamante ne mooy ak tichooli waaw waaye wa yakrahu tasaa'ub kanta li nga xamante ne nii Euh, mooy bàyyi maa ëbbali loolu moom yàlla bëggu ko fa atasa ahadukum bu kenn kon ci yéen daal di ëbbalee non non non non bu kiiwee bu bu bu bu bu tisoolee mu daal di tudd sant yàlla mi nga xam ne moo kawate yéegul kaana nekk na haqqan aqla ala kulli muslim ci jullit bu ne sami'ahu bu dégg waa ji bi mu waxee lool àq la ci jullit bu nekk bu dégg lool an yaqula la mu tontu ko ne ko yarhamuka allah yal na la yàlla yërëm mu ne wa amma tasaa'ub kanta ëbbali bàyyima waaw kanta le bàyyima kanto bàyyima moom nag ah, fa innama huwa min ash-shaytan loolu tax yàlla bëggu ndax ci shaytaan la bàyyeekoo fa idaa tasaawaba am na tasaawaba am na tasaaba fa idaa tasaawaba ahadukum bu kenn ci yéen ëbbalee fal yaruddahu fal yaruddahu na ko delloo mastata mooy lu man di def na fexe bu bañ a yëkkati ko baatam ci kaw waaw na ko fexe naj lu man fa inna ahadakum ndax kat dëgg-dëgg kenn ci yéen ida tasaaba bu ëbbalee dahika minhu shaytaan shaytaan da koy reetaat naan day kekk waaye saa yi day xébbali xool ko saa yi eh. mu ne rawaawu solo na ko al Buxaari ki nga xam ne mooy al imaam al Buxaari Muhammad ibn Ismaayil eh, ibn Ibrahim ibn al-Mughira ibn Bardizbah al-Ju'fi al-Buxaari rahimahullah amiirul mu'miniin léegi laaj bu njëkk mooy est-ce que moom doon ko solo ñu ne la déedéet hadis bi sëriñam daal imaamu ahmadu ibnu muhammad daal na koy solo na ko noon al imaamu abu daawuda hmm? ak at-tirmidhi rahmatullah ala al-jamii ala al-jamii eh, ak al imaamu abu isa at-tirmidhi rahimahullah imaamu muslim nag soloowu ko soloolu niroo lii waaye bokkul ak lii moom at-tasaa'ub min ash-shaytaan la solo ci Abu Hurayra mu neen saa saa ne at-tasaa'ub min ash-shaytaan fa idhaa tasaa'aba ahadukum falyakzim masnata waaye comme lii nii moom nag nii kaddu yi ko imaamul Bukhari solo moom solo ko al imaam al-haafizul Bukhari rahimahullahu ta'ala andi na fu mel ni kitaabu bad'il xalq baabu sifati iblis wa junuude waaw tàmbaleen mbind bi bunt bi nga xam ne mooy wax ci melo iblis nan la mel ni iblis mel ak ay soldaaram andi na ko it adab baabu ma yustahabu min al-utaas wa ma yukrahu min at-tasaawub ah ak baabun adab idaa atasa kayfa yushammat waaw léegi kitaa uh, andi na ko tamit ci kitaabul adab idaa tasaawaba falyada yadahu ala fii nañ jël boobu mu ne haddasanaa Aasim ibn Ali mu ne nettali na suñu sëriñ di Aasim ibn Ali di Aasim ibn Ali ibn Aasim ibn Suhayb Abul Husayn ah, ñi ne Abul Hasan al-Waasiti al-Qurashi at-Taymi rahimahullahu ta'aala an ibn Abi Dhi'b moo ko jëlee ci ibn Abi Dhi'b di Muhammad ibn Abdirrahmaan ibn al-Mughiira ibn al-Haarith ibn Abi Dhi'b Hishaam ibn Shu'ba ibn Abdillah ibn Abi Qays ibn Abdi Wudd ibn Nasr ibn Maalik Abul Haarith al-Makhzumi al-Madani rahimahullahu ta'aala an Sa'iid al-Maqburi moo ko jëlee ci Sa'iid ibn Abi Sa'iid Kaysaan al-Maqburi Abu Sa'iid rahimahullah al-Madani rahmatullahi alayhi an abiihi mu jëlee ko ci baayam di Kaysaan ah muy Kaysaan Abu Sa'iid al-Maqburi al-Madani rahimahullahu ta'aala an abi hurayrata mu jëlëg sayna abu hurayra ad-dawsi hafizu sahabati radiyallahu anhum an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu qala inna allaha yuhibbu al-'uttas wa yakrahu at-tadhawub fa idha 'atasa ahadukum wa hamida allaha kana haqqan ala kulli muslimin sami'ahu an yaqula lahu yarhamuka allah wa amma at-tathawub fa innama huwa min ash-shaytan fa idha tasawwaba ahadukum falyaruddahu ma istata'a fa inna ahadakum idha daaba dhahika minhu shaytaan nii la ko ëndee walillahi alhamdu wal minna andi na ko ci yeneen yi beneen boo xamante ne xoola foofu lim wax da ne mooy ci kitaabul adab ba baabu maa yustahabbu man min al-'utaas wa maa yukrahu min at-tasaa'um mu ngi ko jëlee mu ne Iyaas di Adam ibn Abi Iyas Abdurrahman al-Asqalani wa Abul Hasan rahimahullahu ta'ala al-Marwazi tamimi mawlahum al-Baghdadi rahmatullahi alayhi an ibn abi Dhi'b bu mooy Muhammad ibn Abdirrahman mi ngi sànq ci jàll an Sa'id al-Maqburi moom itam gis nañ ko daan Nabi gis nañ ko daan an Abi Hurayra radiyallahu ta'ala anhu an Nabi sallallahu alayhi wa sallam inna an Nabi sallallahu alayhi wa sallam inna Allaha yuhibbul 'uttas wa yakrahu ad-dathaaw fa idha 'atasa fa min Allah fa haqqun 'ala kulli muslimin sami'ahu an yushammitahu waaye kon fii dane àq la ci bu dee nit ki daa ci sóole ka ko dégg sa àq la ci bépp jullit bu ko dégg an yushammitahu moo ñuy xamal fële mu ne bu boobaa bu sante yàlla duna ko wax waa ji wax yarhamukallah ñu xam ne kon lool mooy yu sammita mooy loolu ñaanal goog mu ngi koy ñaanal wa matasaw bu kanta ëbbalik bàyyi ma fa innama huwa min ash-shaytan falyaruddahu mazada fa ida qaala ha waa ji buy ëbbal ne mu loolu bu ko defee rek dahika minhu ash-shaytan yeneen saa sam ne na da koy reetaan quoi objet de raillerie de iblis mu yiis mi lay doon waajoo jëlee kon nag <laughs> waaw xam nga moo sa hibiliisu hibiliisu lain saay du kontaan bu kontaanee rek mooy baaxul wa inna shamatata al a'da'i bala ula imam Shafi'i wax <laughs> daa mel ni ca wayam bala ko doon waxe eh? mooy li nga xamante ne nii inna shamatata al a'da'i balaa u mooy say noon di la reetaanaka tooñ ak loolu moom façon musiba la xamante ne bu dal jaam bi kon nag ginnaaw lii lan mooy lëkkaaleem ak bunt bi ñu nekk di wax istihbaabu tashmit al-aatis sopp gi dafa leer parce que nent bay saa saam nee na waa ida hamidallah dina ko gën a leeral moo ne fa ida atafa ahadukum wa hamidallah taala kaana haqqan ala kulli muslimin sami'ahu an yaqula lahu yarhamuka allah day nekk àq ci bépp julit boo xam ne dégg na ko xam dafa tisooli na alhamdulilah nga ne ko yarhamuka allah loolu nag gisoon nañ ci ne lool la hadis bii nii tuddoon nañ ko boobu ne la moo tax ku mel ni ñoom imaamul euh, Ibnul Qayyim ak ñaan nag ñoom ne noonu lii moom farata la quoi non waaye ma ne ku dégg ku tisooli nga fay ko lool farata la waaw parce que kaana alayhi alayhi haqqan ala ka haqqan ala waaw ba pare yooyu yëpp teg yooyu yëpp yeneen saa sala wax yooyu moom waru loolu wanewul lu del lii moom farata la quoi kon mooy sopp guñ ko sopp moo ne yonent bay saa saam ne daa nekk xaq moo taxoon mu boole ko ci xadiis bële biñ ubbee woon sànq xaqul muslim ala al muslim ak bi jullit bi am ci boroomu jullitam mu boole ci que euh, euh, bu bu dee dafa tisóore mu daal di koy mu daal di koy wax yar mu ne alhamdulillah loolu wax nañ la ci la ah. ba ñuy gis loolu waxoon nañ la bul gis foofu rek nga jàpp ne waa ji bu tisóore non mooy il faut mu ne alhamdulillah bu newul alhamdulillah waa ji il n'est pas obligé naan koy rahmukallah te loolu yonent bay saa saam yenn xadiis yi nga xam ne al imaamu al xaafizu an-Nawawi rahimahullah mu koy indi loolu leeral na ko foofee moom annabiyu alayhi afdalu salaati wassalaam kon loolu la tawa tashmitul aatisi kon day wane ne kon dañoo sopp ki ne alhamdu ki suul ne alhamdulillah moo tax ne dañoo toog soppu ne yarhamukallah ki ki suul idaa hamidallah taala bu sante yàlla moo tax yeneen saa salaam moo ko digle waaw moo ko digle ba pare utiliser jëfandikoo kàddu yu mel ni kaana xaqan day nekk ak ci bépp jullit waaw boobu it waxoon nañ la ci hadis bi nii ci la ñenn ñu ne woon bon comme que nag dane eh, ci bépp jullit mooy kon fay bi ku nekk war a wax yarhamukallah yarhamukallah yarhamukallah amul ñu naan kenn ki fardu kifaaya comme li ko ñu bari ñëpp di wax ah am ah, dañu waxoon lool loolu yëpp dellul fële boo fa delloo di nga am lu yaatu ci masaa'il yooyu on fait tout pour bañ di ko waxaat ak waxaat loolu moo tax <laughs> voilà kon mu ngi noonu euh, loolu lii hadis bi seen tegtal la woon te moom tegtaloo woon ne lii day wane ne kon euh, ku nekk boo war a ndax xaq ala kulli muslim waa jumhur ne fàttala ko la imam ibn daqiq doon wax tamit ci wàllu woowu al-Iid rahimahullah léegi kon moo tax boobu tax duñ ci taxaw noonu mu ne wa amma tasaawub peut-être côté bii ñu taxaw ci tuuti wa am ba tasaa ubu kanta bàyyi ma ëbbali moom mu ne nag loolu nag moom fa innama hiya huwa min ash-shaytan moom ci shaytaane la jógee <laughs> hein waaw moom ci shaytaane la jógee mooy lan mooy dañ koo nisbaal shaytaane annexé ko ci shaytaane tekkul shaytaane moo créé tasaawub mooy comme rek bi biñ doon wax ci gént yi waaw ne li nga xamante ne gént bu baax moom ci yàlla la jóge gu ñàng gi ci seytaane te pourtant borom bi moo bind yëpp c'est comme ça lool la rek <laughs> waaw <laughs> waaw waaw moom moo bind lépp waaye dañ koy askanale seytaane mi nga xam ne day contact bu gisee jullit bi di ko def mu koy ñaawala di ko ci shamatatul ada yi waaw wana al imam alhafiz mu ne fa ida tasa mu ne lii yonent bay sa sa wax ne wa amma tasaubu fa innama huwa min alshaytan mu ne qaala ibnu battal rahimahullah idafatu tasaubi ila alshaytan bi maana idafatu alrida wal irada ay anna alshaytana yuhibbu an yara alinsana mutasaiba li annaha xaala li annaha xaalatun tatagayyaru fiha suratahu fa yadhaku minhu la anna almurada anna alshaytana fa'ala altasaub mu ne al imaam ibnu Battaal al-Maaliki nee na rahimahullah askanale nag gi ñëw askanale bàyyi ma ëbbali ci saytaane loolu mooy dañ ko ko askanel parce que daa gërëm da koo gërëm te daa bëgg di gis nit ki jullit bi ah, ah, di di di di di di di ëbbali parce buy ëbbali ah, mooy ni mel day day day soppeeku xam nga nit booy ëbbali ñaan sa gémmiñ gi boobu kii mel ni benn kii boobu mel ni benn hippopotame boobu bu ŋaaŋ bëññee waaw loolu day xaw suuraam <laughs> day day day day day day soppeeku waaw bu ko defee nag fa yadhaku minhu seytaane nag di ko ree laa anna al muraada tekkiwul ne buñ ne tasaawub bi na seytaan te moom euh, faala tasaawub moom moo def mbir mi wala moo ko créé mu ne wa qaala ibnu al mu ne qaala wa qaala te wax na ibnu al-Arabi al-imaam ibnu al-Arabi al-Maaliki qad bayyannaa anna kulla fi'lin makruuhin nasabahu ash-shar'u ila ash-shaytaan li-annahu waasitatuhu wa anna kulla fi'lin wa anna kulla fi'lin hasanin nasabahu ash-shar'u ila al-malik waaw mu ne al-imaam ibnu al-Arabi rahimahullah al-Maliki moom tamit mu ne leeraloon nañ que ne bépp mbir moo xam ne mu ñu sib lañ mu baaxul la boo xam ne sharia wala saaxibu sharia da koy askane la seytaane ndax lan ndax moom mooy dig digle waaw mooy intermédiaire mu man waaye bépp jëf joo xam ne ju rafet la sharia da koy askane li nga xam ne mooy malaaka ndax moom mooy waasita bi mooy dig digle bi nga xam ne ak mbaax ci lay jaar ci moom qaala mu ne wa tasaa'ubu min al imtilaa wa yansha'u anhu takaasul wa dhaalika bi waasitati shaytaan mu nag euh, kii mooy bàyyi ma ëbbali ak fees la feesal waaw ak koo xamante ne te euh, lay jóge ci loolu mooy ngaan gi waa di di ëbbali dañuy jóge li nga xamante ne mooy day fekk tamit euh, biir bi fees waaw euh, bëli en général day fekk intila waa ji day duur duur bam te der nga xam ne dara du ko defee bi lu dul nelaw kepp mooy ah, koll bu fees dal intila <laughs> waaw lekk ba feesal naan ba feesal la yoneen saa sala waxoon <laughs> waaw yow sa biir bi daal bu dee manoo kii nanga nga xaaj sa sa euh, sa biir bi benn bi pour sa lekk benn bi ngir sa noyyi pour sa naan benn bi ngir say noyyi léegi nag boo ñëwee nag ba dóol yépp nag mu fees deel la nag loolu ci la ak tasaawut da ciy jóge moo tax ku lekk ba suur nii ah, ba pare tàyyeel wayan sawu anhul kasal mooy tàyyeel nag daal di tukkee ci loolu wa daalika te loolee nag bi waasiti shaytaan ci intermédiaire di digle shaytaan ak sinon boo doxaloon lii la yonent bay saa saa waxoon sa biir bi doo ko feesale noonu ba lii di la dal waaw mu ne wa qaala an-Nawawi mu ne al-imaam an-Nawawi bale imaam al-haafiz ibn Hajar mu ne al-imaam an-Nawawi rahimahullah nee na udifa at-tasaa'ubu waaw ila ash-shaytaani li annahu yad'u ila ash-shahawaat mu ne dañoo jël tasaa'ub tofale ko annexé ko ci shaytaani parce que moom mooy woote jëme ci bànneex yi waaw li annahu yad'u ila ash-shahawaat in yakun an thiqalil badn ay iz yakunu an thiqal al badan waaw wa istirkhaa'ihi wa imtilaa'ihi waaw wal muraad at-tahdhiir min as-sabab alladhii yatawalladu minhu dhaalika wa huwa at-tawassu' fi al-ma'kal mooy loolu sax Imaam Nawawi rahimahullah mu ne ndax ah boo gisee abbali moom ci yaram wu diis lay jóge waaw ah, ndax saa fees dell après nag da ngay tayyeel bii peeru tayyeel mu ne nag li yonent bi saa saa nag li mu jublu wax ñu lii xamal ñu ko mu bokk ci mbiru bi yi nga xamante ne di wane ak nubuwaam moom alayhi salaatu wassalaam loo xam ne du am xel mu neex la koy may ah déedéet waaw <laughs> mu ne war boo demee ci médecin yi médecin yi yi kii médecin bi sommeil yu mel noonu bëbbale jooy duñ la wax ci saytaane la jóge ah, parce que loolu xayb la boo xam ne ñoom ñoom ñoom zahiram min al hayaati dunya lañ xam <laughs> waaw ñoom xamuñu yi parce que accédé waaw lii nag yonent bi alayhi salaam moo ñu ko xamal moom bi nga xam ne moom la boroom bi xamal kumpa